ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa qaala alladiina kafaruu lan nu'mina bi haadhal qur'aani wa laa billadii bayna yadayhi walaw tara idi zaalimuuna mawquufuuna cinda rabbihim yarjicu bacduhum ilaa bacdin alqawla yaquulu alladiina istudcifuu lilladiina istakbaruu lawlaa antum lakunnaa mu'miniin suñu boroom di wax ci fanweeru laaya beeg benn moom lañ tàmbali woon ci jataay bi ñu génn mujjuñu ko woon a jeexal mu ne wa qaala mu ngi wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñooy yéefér ñi nga xam ne ñoo weddi naan lan ñuy yéeféru Quraysh si ñu ngi naan lan nu'mina bi hada al ñun dañ fay nekkul sax di gëm al quraan ji wala billadi bayna yadayhi waaye duñu gëm li nga xamante ne nii moo ko fi jiitu ci ay téere ndax lan lu tax parce que téere yooyu dañuy wax ne ñoom it dekki am na fa surtout jamono yoo yële ñoom waa Quraysh doon dund lool da cee amoon waaye wax naa na léegi moom téere yahuud yi moom loolu amatu ci moom mooy ne lépp dañ koo changer yooyu yëpp ñu tudde ko terre promise mooy fii nii moo tax ñu ragal dee parce xam nañ ne dara la ñoom gëmuñu ne sax après am na kon nag affaire bi loolu la ndax tamit am na beneen mbir bu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di wax ña li tax waa yéeféru Makka yi zaada allahu tashrifan wa takrima ne du ñu gëm alquran ji waaye du ñu gëm téere ko fi jiitu woon muy injiil ak zabuur ak yooyu ak tawraat parce que du ñu gëm yonent yoo yële ndax yonent yoo yële alayhimu salaatu wassalaam comme que ñoom yéeféer yi bari woon na yu bari bu noo xew dañ naan nañ dem ca yahuud ya dal di leen laaj ñu jox ñu ay ay ay ay ay ay ay ay ay tontu yoo xam ne ay laaj yoo xam ne daal dañ koy laaj seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam yahuud yi comme que borom téere lañu woon ñu jox ñu ci ñu ñëw laaj ko ko nag ngir wedam loo ko noppi loo ko daal di koy daal di koy noppi loolu amati lu mu lu mu tontu comme ni ñuy def ci suuratul kahf buñ ci àggee insha allahu taala léegi nag bañ demee ci ñoom benn yahud yi ne leen nag bon ñun suñu téere yi daal wax nañu yonent bi mujjee ñëw lii mooy ay menoom léegi nag biñ ñëwee bon ñu wax leen ko mii te moom la benn yi waxoon na xam nañ ne moom mooy Ahmad alayhi salaatu wassalaam gars yi nag bon ne ñoom kon gëm ñooyu quoi ñu ne waxaalu ñu wa qaala alladhina kafaru <laughs> gars yi nga xam ne ñuy yéefiru yi ne lan noo nekkuñu fi bi hada al ci alquran ji wala billadi bayna yaday waaye du caagante ne tawraat bi ko fi jiitu woon ah, ah ak al injil yi di fi wax naan moom nii la meloon quoi déedéet noonu la war a mel déedéet ñun gëmuñu yooyu te di wax ay feeru dekki gëmuñu yooyu quoi suñu boroom nag ne bàyyi leen kaay ma nettali nag yawmal qiyaam gëmuñu fii ci kaw suuf lan mooy xew seen diggante mu ne walaw tara ca yow boo gisoon yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi keroog bi nga xamante ne bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi mawquufu nañu taxawal leen taxaw loo leen inda rabbihim fa seen boroom ñu war leen a àtte yarji'u ba'duhum ila ba'din yarji'u mu ngay delloo ba'duhum ci ñenn ñi ilaa ba'din ca leneen laal qawla wax mooy xuloo ba mu doon wax daa mooy lii mooy xaqut taxaasumu ahli naar moom lay wax noonu xuloo ba rek mu ne yar ñoom mu ngay delloo ba'duhum lenn li ilaa ba'din ca leneen yi al qawla wax ñuy xuloo yaqulu ñenn ñi di wax naan alla yaqulu alladhina istud'ifu ña nga xam ne ñooy al toppee ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi néewoon ci ñoom doon topp seen kilifa yi ci mbon ñu leen di wax rek ñu topp leen muy dunguru yi ak ginaaru yeeg gaa yoo yële toppoon seen kilifa yi yaqulu ñu yo alladina stud'ifu ñi nga xam ne ñoom lañ néewaloon doole ci ñoom nga xam ne ñoo doon al toppe yi lilladina stakbaru wax ña doon rëy rëylu seen kilifa yi leen leen nekkoon seen kilifa ci mooy yàllaa ko réer laa antum gaa yi naan leen lawlaa antum budul woon yéen ñii di rëy rëyloo doon rëy rëyloo yéen suñu kilifa yi cey budul woon yéen lakkun naa wat naa ne kon doon nañu nekk ca kaw suuf mu'miniina doon nañu gëm yonent ya de alayhimu salaatu wassalaam qaala alladina stakbaru bi waxee loolu nag ñi nga xam ne ñoo doon rëy rëylu ñi nga xam ne ñoo doon seen chef yi ci mbon jiite woon leen ci mbon naan leen wax lilladina stud'ifu tontu ñi nga xam ne ñooy way néew te ñoom la ñu néewaloon doole anax nu naan leen ndax ñun ndax yéen ñun anax nu sadatnaakum ñun ñoo leen ñoo leen dëdduloo anil huda ci njub gi alquran ba mu leen dëkkale da ngeen a bëgg a wax ñun ñoo leen ko dëgg ñoo leen ko dëdduloo ñun ñoo leen ñoo leen déviéloo ci yoonu l'islam ñoo leen ci dëdduloo maana it jaakum ginnaaw ba mu leen dikkale bàyyi leen li ngeen di wax waay bal li am ba des mooy kuntum yéen ñii da ngeen a nekkoon mujrimiina ay waay jomm ñaa jaamu comme ñun xool leen bàyyi leen bu ngeen ñëwee fii di ñu refiler la patate chaude quoi affaire bi metti ngeen bëgg a wax na ñun ñoo nekkoon seeni kilifa dara mooy lañ waxoon rek ah yéen gisoon <laughs> est-ce ñun ñoo leen réeral déedéet yéen da ngeen a fekkoon bal antum xaw man dal li ngeen ngeen ne ay nit ñu sànku ngeen naan lan ñu ne fii bal li am ma des kuntum yéen da a nekkoon ca kaw fu suuf mujrimiina ay jomb ñaa jaamu comme ñun rek wa qaala alladina sud'ifu gaay xuloo ba si nag gaay mooy du ñu may kenn ku wax rek keneen ke tontu ko wa qaala mu wax alladina stud'ifu gaay doon néewal doole way al topp yaak dungu ya yaak ginaaru ya ñu wax seen kilifa ya lilladina stakbaru tontuwaat leen ña nga xam ne ñoo doon rëy rëylu ca ñoom naan leen bal ah kay yéen la kay li am ba des mooy makrul layli pexe ya ngeen xam ne moom ngeen doon teg ca guddi ya wan nahaari ak bëccëg ya saa su ne is ba nga xamante ne nii ta'muruna yéen ci ngeen ñëwoon di ñu dikk an nakfura ñu weddi billaahi di tabaaraka taj'ala lahu andaadam te yéen ñu doon digal naan nañ ne nañ leen ko utal borom bi kese newu fii voilà lii ngeen fekk seen maam yeeg seen bàyyi lii la xërëm yii nii seen tuur yeeg seen dëpp yii ci la loolu yéen a ñu ko doon digal waaye nañ ñu doon wax naan. wana jàll di ñu digal lan la woon ñu defal ko la ñeel borom bi an daadan ay ndend wa asarru nadaama léegi nag bi ñu waxal mooy xuloo bi takkar naa se ne nii gis nga xam nga takkar naa se ne nag mooy gaa yi ku nekk gi ko jiiñ sa morom keneen ki naan ko du man mu ne ko si si si gaa yi euh, yéen la kay waaye yéen seen pexe yi ngeen doon teg ba bëccëg ñëw ba pare di ñu digal ñu weddi borom bi. toppoon leen ci ngeen lu ñëw ba tey ba pare doon wax nañ leen yàlla kese newu fi ñu topp leen ci walla ñenn ñi moom yéen jàppoon ngeen ñëw ngeen ba ne sax yàlla kese amul ne yàlla sax amul ñun ñoo am suñu xalaat la les penseurs yu bu xalaatkat yu mag yee fi ne les lumières ak yooyu ñu ne ba ñëw ngeen bëgg ñoo wax ne alal du yéen non yéen la kay yéen la. léegi nag suñu boroom nag ne gis nga nag bi ñu waxee loolu ba ku nekk xuloo xam ne fii ja loolu de façon jaruñu fi dara waa wa asarru nadamata léegi nag ku ci nekk ci ñoom ñaar ñu doon rëy rëylu ak altoppeer ku nekk nag daal di nëbb sa biir wax dëgg an nadamata li nga xam ne mooy rëccu ku nekk rëccu gu rëy moo nekk sa biir nga koy nëbb quoi ndax bëggoo koo feeñal <laughs> ne wan ne gaa yi woon muy nekk loo xamante ni am mbugal mu tar lay gën a doon ci yow gàcce gu rëy ñu ngay nëbbu di di secret wu an nadaamata la nga xam ne ku nekk ci sa biir sa sa biir xol sa biir fond inférieur fond intérieur yaa nga fa am loo xamante ni rëccu gu rëy goo xam ne moom nga yor de lamma raawul adaaba waaye mooy kañ keroog bi nga xam ne ci la ñuy gis mbugal mi ta xam nañ ne ñu jaas wajaal naa ñu defal leen nag al aghlaala li nga xam ne mooy jéngi fi anaaq yi def ko ci seen loos yi boole ko seen loxo yi alladina kafaru loos yi ñi nga xam ne ñoo weddi woon yàlla ngir yi leen safara suñu boroom ne hal ndax na ndax nekkuñ di fay rek illaa lu dul wu la nga xam ne nekkoon na est ce que ñoom nekkuñ leen di leen fay nii illaa lu dul maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yaamaluuna doon ko jëf ca kaw suuf wa ma arsalnaa suñu boroom ne wàccewu ma fii qaryatin ci benn dëkk min nadiirin ci xuppaatekat mu ab yonent alayhi salaatu wassalaam illaa lu dul xaala wax na ba ma ko yónnee mut rafuha non sérieux mooy ña nga xamante ne nii ñoo jiite mbir ya nekk yor mbiru dëkk bi mooy ñii nag ay day nekk ñu bari mooy mut rafuha ñi mooy ñi nga xam ne ñenn ñi ñoo yor côté politique bi di doxal li nga xam ne mooy wàllu nan la dëkk bi di doxee ak ñi nga xamante ne nii ñooy buxaabakat yi ñooñu tamit nga gis dañuy neexoo mooy nag mooy jamono yooyu ñoom ay buxaabakat la ñoon waaye jamono yii mooy da ay faux lañuy la ñoo xamante ne nii ñoom ñooy lëkkaloog politicien bi ñoom nag ñoom politicien bi nga xam ne jubul laay wax pas ñëw naan bon diw mii nekk fii jiite réew non waxoon nañ la bàyyi nañu bàyyi jël laay di ko dóor ñi nga xamante ne nii ay jullit lañ déedéet lii mooy ñi nga xam ne ñoo jiite te jiitewuñ ci dëgg voilà nga xam ne seen caaxaan ya ñu ne même bu dee nee nañ ay jullit lañ nga gis ñoo xam ne ay faux sëriñ di leen ci jàppale ñooñu ñooy mutrafuha gaa yi nga xam ne ñooy noceurs yi ak ñi nga xam ne mooy côté showbiz bi rek ñi nekk ci wàllu caaxaan beeg nay xumb rek nekk ci yooyu nga xam ne mooy gis nga changement du leen arrangé mooy ñu soppi li xew ci réew mi du leen arrangé bu yonent yi masoon a ñëw ak koo xamante ne taalibe yonent la alayhi salaatu wassalaam indi l'islam bu leer même bu dee gaay nee nañ ay jullit lañ waaye di dévier sànku nekk ci ay caaxaan kenn ñëw indi xam-xam bu leer di leen ci teg gars yi dañ koy rejeter dañuy commencer bëgg ko ab at ñàkkal kenn buñ ko mënee tëj tëj lu ko buñ ko mënee rey sax dañ koy assassiner faat ko mu faatu wala boog ñu fexe moom képp ku ko topp ñu lay mbugal ak yooyu ngir gars yi daw ko loolu nag ñooñ ñooy nooseurs yi mu ne kon waqaagu mu ne masumaa yónni ci benn réew benn gox min nadirin yónni fa koo xam ne moo leen di xupp ci yu bon ya ne ngir ñu génn ci illaa lu dul xaala mutrafuha nooseurs yi mooy borom alal mooy waa biis beeg ña yor réew ma ñooñu lan la ñuy wax ak foo sëriñ ñi leen di topp ak ñooñu da lan la ñuy wax inna ñun bi bima ursiltum bihi ci liñ leen yónni na ñun dañ koo weddi da ngeen bëgg a wax yéen da ngeen indi lu bees loo xam ne moo gën ci liñ newoon loolu amul suñu maam yi liñ newoon a gën kon nag weddi nañ li ngeen indi wa qaalu ñuy wax ba bare teg ci naan nax nu ñun aksaru amwaalan ñoo ëpp alal wa awlaadan ak ay doom kon nag loolu tax na wamaa nax nu kon nag ñun nekkuñu bi mu mu'azzabiina quoi ñun kenn duñu mbugal ñoom daal jàpp nañ ne fii mu ne te loolu conscience li li gën en fait dafa fexe ba bari na jullit ñoo xam ne noonu la ñuy xalaate mooy nit ki fekk mu ngi bari alal nekk koo xamante ne bari nay doom fu ko neex ñu dem mooy lu mu bëgg am alal bari la ko moom daa mel ni kooku kenn waru koo daal moom daal mooy ki baax ki ñàkk nag même bu dee moo nekk ci yoon yow baaxoo toppal fële lu mu wax kenn du ko faale ay waxam kenn du ko bàyyi xel duñ ko sóor ci dara waaye ki nga xam ne moo am alal même bu dee ay tojaange lay wax ñépp xam nañ ne dafa réew ñàkku teggin nangoo toog ci seen ngor topp ko ndax lan moo alal ba pare jàpp ne li gën moo ko war a moom loolu mooy yi nga xamante ni lu doy waar la suñu borom ne wa qaalu te ñoom yéefér ñu ngi naan ñun da nahnu ñun aktharu amwalan yonent bu ma sa yónni rek yéeféere lii la ñuy wax naan nahnu ñun aktharu amwalan ñoo ëpp alal wa awlaadan te ñoo ëpp ay doom kon nag wamaa nahnu te ñun nekkuñ sax même bu leen bugal mi ngeen di wax ëllëg am na wamaa nahnu bi mu'azzabina kon kenn duñu bugal wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa